wa an ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam afra al-firaa an yuriya ar-rajulu aynahu maa lam tara rawaahu al-buxaariyyu rahimahullahu ta'aalaa wa ma'naahu yaquulu ra'aytu fi ma lam yara kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu andil ñu fii xadis yi nga xamante ne ci suñu wuntu wii di chapitre deux cent soixante kadib waaw buntu bi nga xamante ne mooy wax xaraamal gi nga xam ne moom lañ xaraamal bokk ci mbir yi ñu xaraamal mooy explication mooy li nga xamante mooy ay nar mooy ay kàcc si suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis mille cinq cent quarante quatre mu ne woon wa an ibni abbas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an ya'qida bayna sha'iratayn wa lan yaf'al walillahi alhamdu wal minna tey ñu war gis xadis bi nga xam ne moo ci tegu mu ne muy xadis mille cinq cent quarante cinq mu ne wa an ibni umara mu ngi jële ci doomi saydina mawlana umar ibn alxataab radiyallahu anhuma muy abdallah annahu qaala nee na qaala annabi mu ne qaala wax na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li gën a pataa te gën a rëy te gën a màgg ci kàcc ci nar loolu mooy afra mooy akzabul kadibaat mooy nar wi gën a garaaw bokk na ci gën a garaaw ci nar wala nga ne mooy même bi gën graw an yuriya rajul mooy benn waay góor a jigéen ci yam nag muy gis loo ay nay yi ay bëtam maalam tarayaa loo xam ne ñoom ñaar gisuñu ko wal iyaadu billah <laughs> ah, nañ ci ci hadis bi ñu génn waaw mu ne wa mu ne maanaawam li muy tekki mooy yaqulu danaan ra'aytu man de gis naa waaw gént naa ci loo xam ne fii ma lam yara loo xam ne à diir dire waa ji gisul dara daa ñeme yàlla rek tey nara am naraakoon la waaye gisul tus wal iyaadu billah bii lañ la doon wax ne hadith la boo xam ne am nga bi ñuy waaj a tëj bee passé mais hadith bi romboon na mais à vrai dire c'est pas le même hadith parce que bële Abul Asqa' lañ ko jëlee woon muy Wasila ibn al-Asqa' bim ne annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min a'zami al-fira an yadda'iya ar-rajul ila ghayri abihi aw yuriya 'aynahu ma lam tara aw yaqula ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul foofu Seydina Wasila ibn al-Asqa'i radiyallahu anhu nee na dafa wax ne qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inna min a'zami al-fira bokk na ci li gëna dina bi min soit mu nekk ya walla muy tabidiya bokk na ci yi gën a ci kakk yi ci énormité yi mooy nit ki di wootewu ar rajul nit ki ila ghayri abi di askane la boppam ci koo xam ne du baayam aw yuriya wala muy gisloo aynahu ay gëtam wala bëtam maalam tara loo xam ne gisu ko aw ak beneen boo xam ne ci la yaqulu muy wa ala rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maalam yaqul naan yeneen saa sallam nee na ci loo xamante ne lépp ay explication la te moo ko tey loolu lañ ne woon xadiis boobu euh, parce que këyit bi ma yor ci Riyadus Salihin xadiis Sayyidina Ibn Umar bi mille cinq cent quarante cinq dañoo def marra xadiis huit cent quarante quatre alors que xadiis huit cent quarante quatre mooy xadiis biñ la wax léegi bu Sayyidina Waasila c'est pas hadith Seydina Ibn Umar kon c'est pas le même moo tax ma ne la woon <coughs> bon hadith boobu dañuy bàyyi bii di ñëw ñu jël ko séparément defaale taxrij bi parce que moom hadithu boppam la kon mu ne rawahu al-Bukhari mu nekk ko solo mooy al imam al-Bukhari rahimahullahu taala léegi laaj bu njëkk mi mooy est ce que moom donga ko solo ñu ne la déedee sëriñam jëkkoon na ko ci muy al imamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal indi na ko ñaari bërëb ñaari bërëb yooyu insha allah gaan daal imaamul Buxaari gis nga xadis bi ñu génnoon Mawlaana Ibnu Abbaas bi ñu fàttali léegi moo xadis bi ñoom la taqale Abdullah ñoom la teg côte à côte waaw kitaabu ta'biir man kadaba fii hulmi waaw xam nga buntu boobu bi passé loolu lañ la la xadis boobu fii la noonu bu Ibnu Abbaas bi mu paree jax même ñaari xadis yi rek kon mu ne haddathana Ali ibn Muslim al-imam al-Bukhari Abu Abdillah mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Ali ibn Muslim di Ali ibn Muslim ibn Sa'id Abul Hasan at-Tusi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala moom nag sëriñ la boo xam ne 160 la gane àddina génn àddina 253 mooy 3 ans avant la mort de imam al-Bukhari rahimahullah moom 3 ans la ko jiitoo sëriñam la woon di sëriñ al-imam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a Euh, moom mi euh, moom muy Ali ibn Muslim rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abdus Samad mu ne nettal nañu Abdus Samad muy Abdus Samad ibn Abdil Warith ibn Sa'id ibn Dhakwan at-Tamimi al-Anbari mawlahum at-Tannuri Abu Sahl al-Basri di waajuru euh, Abdul Warith ibn Abdus Samad mu siiw mi ibn Abdil Warith rahmatullahi ala al-jami' al-Basri moom mi génn àddina la 206 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar mu ne ki leen nettali mooy Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar di doomu Abdullah ibn Dinar muslim al-Umari muy Abdurrahman moom di Abdullah ibn Abdillah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi al-Umari mawlahum al-Madani di mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko waaye ci septième tabaqaat bi la bokk rahmatullahi alayhi mawla ibn Umar voilà imam al-Bukhari ne mawla ibn Umar la waaw wax nañ la ko sànq ci noonu seen jaati mooy Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab an abiihi Abdurrahman jëlee ko ci baayam Abdallah moom moo gën a siiw moom siiw na Abdallah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi mawlaahum Abu Abdurrahman doomam jooj lañ koy dàkkantele naan ko Abu Abdurrahman rahmatullahi alayhi mooy baayu Abdurrahman mais mawla Abdallah ibn Umar moom mooy baayu Abdurrahman mawla Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ah. kon Abdallah ibn Dinar Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi rahimahullah moom ko siiw la eh, génn àddina la 127 am na nag ñu ne 131 rahmatullahi alayhi an Ibn Umar mu jëloon ko ci njaatigéem de Ibn Umar bi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman moom it al-Qurashiyu al-Adawiyu al di saxaaba di doomu saxaaba radiyallahu anhu mbokk ci al-Abaadila al-arba'a ne woon jamono ñeenti Abdullah ibn Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Zubayr moom mu ngi génn àddina nag l'an 73 am ñu ne l'an 74 ginnaaw bi sallallahu alayhi wa sallam kon an ibni umara anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal min afra al-fira an yuriya aynayhi ma lam tara ñii la ko imaamul Buxaari indi bokk na ci duur yi gën a rëy waaw yi gën a màgg waaw a'zamul kadibaat waaw mooy lan nit ki an yuriya aynayhi muy gisloo ay ñaari gëtëm maalam tara bii mu def ko ay nay waxul tara yaa mais tara voilà noonu la ko al imaamu al Bukhari rahmatullahi alayhi daal di indi hmm? am na nag yenn nusax yi maalam yarayaa comme ni imaamul hafiz wax rahmatullah alayhi bi muy sharah hadith moom bi mu ne waqa fi ba'd nusax maalam yarayaa bi tathniya wa maana nisbatuhu ru'ya ila aynayhi ma annahu maalam yarayaa shay'a waaw mooy nit ki di askanel ay bëtam ne am na lu mu gis alors que à gisuñu tous waaw waaw annahu axbara anhuma bi ru'ya wa huwa kadhib waaw mooy di xabaare ne ñoom ñaar bit yi am na luñ gis bañ géntee bañ nelawee <laughs> am naan daa gént daa daa am lu mu gis loolu mooy gént rek voilà mu askane ay gëtam loo xamante ne ndekete lépp ay explication la léegi kantaal imaamu ahmad rahmatullah alayhi xoola moom ni nga xam ne ñaar yi mu ko indi ah imaamu ahmad mu ngi ko jële ci abdu samad ah abdu samad bi nga xam ne sëriñ imaamul buxaari ali ibn muslim ci moom la ko jële directement al imaamu ahmad ndax sëriñam lo mu ne xaddas ci musnadu abdullah ibn umar mu ne xaddathana abdu samad gis nañ ko sànq rahmatullah alayhi qaala xaddathana abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Dinar mawla ibn Umar foofu mu leeral moom imam Ahmad ken kii mawla ibn Umar la an abiihi jëloo ko ci baay Abdullah ibn Dinar an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna min afra al-fira an yuriya aynayhi ma fil manaami ma lam taraya waaw gis nga mu ne inna min afra al-fira an yuriya aynayhi mooy nit ki di gisloo ay ñaari gëtam xam nga fii moo gën a niroog bi ñëw ci riyaad bi afral fira bee dana inna min afral an yuriya aynayhi fil manaami wane ne loolu nekkul ne que mooy waa ji taxaw nii dëgg la loolu bokk na ci kàcc yi gën a mag mooy yow nga taxaw nii ne gis nga dara yaqazatan alors que gisoo ko loolu ci la mais fii day leeral ne loolu nag yonent bi saa saam di wax comme hadith sayna imaamul Buxaari bi an yuriya aynayhi ma lam tara loolu mooy fil manaami ah, gént la waaw gént <laughs> waaw gént la ah c'est pas que voilà non gént la moo tax mu te même xadis bi la même yoon bi la fee mu leeral ne an yuriya aynayhi fil manami voilà mooy gént maalam taraya yoo xamante ni ñaari gétam yi dara dara lañ gisul moom nag mu askane leen ne gis ne voilà moo gént gaay naan ëskey comme niñ ko fi waxe woon voilà di di di mu ci moom jàpp ne sawaay loolu jàpp ne loolu lay amee benn considération ci xelu nit xolu nit ñi alors que xamul ne loolu mooy mu ngi woote alkade ci kawam waliyadu billah kon mu ngi noonu noonu la ko imam ahmad indi fii léegi al imam ahmad rahmatullah alayhi mu indiwaat ko bul jàpp nag xadiis yi da leen dajale non musnad musnad c'est pas ñëw di dajale moom nekku fi di toppatoo est-ce que xadiis yi ñoo bokk lu ñuy wax naa leen boole déedéet day jël rek di dajale man na di ci comme musnad di indi saxaaba yi Abu Bakar la commencé indi xadiis yëpp radiyallahu anhum Euh, yu mu am ci moom yu mu agsi ci moom du ñëw nag di trier quoi nañ def comme que yiy wax xadiisam yi wax ko te julli wala ñaan yi ñuy wax wala julli wala ci wàllu jàpp wala non non day jël ak di indi noonu waaw mën ngay gis mu indi xadiis buy wax ci koor jekki xam gis xadiis buy wax ci wàllu dëj am jekki nga xadiis boo xamante ne day wax ci wàllu mer euh, kii nu tudd naan ak lekk ak jekki gis boo xamante ne mu ngi wax affaire u mer ak mooy loolu mooy nekkul di ci mooy xadiis bi ñu génn par exemple ci musnadu al imaamu mooy numéro cinq mille sept cent onze alors que beneen bii nga xam ne moom lañ wax beneen bu mu ko soloowe imaam Ahmad mooy ne cinq mille euh, neuf cent quatre-vingt-dix-huit voilà waaw kon mu ngi noonu foofu nag mu ne haddathana ba léegi ci musnad Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mu ne haddathana Harun ibn Ma'ruf mu ne nettali sëriñ di Haarun ibn Ma'ruf Abu Ali al-Marwazi al-asl al-Khazzaz ad-Darir eh, wàccoon Baghdad kon al-Baghdadi rahmatullah alayhi génn àddina li nga xam ne mooy deux cent trente et un rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Wahb hmm? eh, mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahu Abu Muhammad al-Misri al-Faqih rahmatullahi alayhi Euh, gane àddina cent vingt cinq génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept ne woon Maliki bu mag rahimahullahu taala nekkoon Medina après mu nekk Misr nekk ci kilifaay waa Misr yi seen boroom xam-xam yu mag yi qaala rahimahullah qaala mu ne qaala Haywatu mu ne Haywa nee na muy Haywatu ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi Abu Zur'a ñi ne no Abu Yazid al-Hadrami waaye Misr la ne woon al-faqih az-Zahid nekk Misri az-Zahid Euh, génn àdduna cent cinquante huit am na wuute am na sax ñu ne cent cinquante trois ñu ne non non cent cinquante neuf ci la génn àdduna wallahu ta'ala a'lam qaala moom xaywa mu ne axbarani xabaare na Abu Usmaan mu ne ki ma nettali ma Abu Usmaan di al-Waliid ibn Abil Waliid Usmaan al-Qurashi Abu Usmaan al-Madani waaye al-Misri mooy ginnaaw boo ñëwee ba ah, Ibn Wahb càllale bi nga gis waa Misri ñoo nekk nii rahmatullah alayhi mm, moom kañ la gën a àdduna kañ la génn àddina loolu dajuma ko anna Abdallah ibn Dinar mu nekk Abdallah ibn Dinar moom gis nañ ko sànq al-Adawi mawla ibn Umar radiyallahu anhum huma akhbarahu anna Abdallah ibn Umar mu ne moom Abu Usman ah, mu ne Abdallah ibn Dinar moo ko xabaare an Abdallah ibn Umar mu jële ci na Abdallah ibn Umar anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala xadis bi nag moo xaw niro xadisu Waasila biñ gisoon biñ la doon wax sànq Wasila ibn al-Asba'i xadiisam bi bii lay niru nag moom Abul Asba'i eh, xoola bu dee ne am na benn lu ñu mu ne foofu Ibn Umar mu ne anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala afra al man idda'a ila ghayri abiihi ah xadiisu Wasila bi du lii la indi ah lii <laughs> inna min a'zami al-fira an yadda'iya ar-rajul ila ghayri abihi moom li bokkul afra al man idda'a ila ghayri abihi kàcc wu gën a mag bokk na ci kàcc yi gën a mag mooy nit koo xamante ne day woote woo di askane boppam ci woo xam ne du bàyyi waxoon nañ la dinañ taxaw ci xadiis bi dinañ ci taxaw parce que euh, wax naa la bañ ko doon gis xadiisu 844 bi xadiisu Sayyidina Wasila ibn al-Asqa am na den affaire boo xamante ni après laa gis benn euh, mbokk benn euh, sœur la sax <laughs> boo xam ne moo ko doon partager na euh, di wax ne loolu dinañ dinañ ñëw léegi kii bi mu partagé woon retrouvé gis naa ko tey sax leneen laa doon xool far daj ko ma ne ah mu ngi nii xaaral ma capture rek naa ko après dina ma dinañ ko soxla bu ñuy def cours bi ci kanam insha allah <laughs> voilà walillahi alhamdu wal minna kon afral fira ñu ñëwaat ci xadiisu ibnu Umar bi nekk ci musnad imam Ahmad beneen riwaayaat bi radiyallahu anhum mu ne afral fira ki gën a kàcc ki dàq kàcc ci kàcc ak kàcc gi gina garaaw ci kàcc yi manit daa mooy kàcc waa ja nga xam ne day wootewu ak wootewu ilaa gayri abi wootewu ci keneen ku dul sa waaw wa afral fira waaye bokk na ci kàcc yi gën a man ka nga xamante ne ni ara gisloon aynayhi ñaari gëtëm fi naw mi gis nga wane ne loolu kon hadith imaamul Bukhari yi bële afral fira an yuriya rajul aynayhi loolu tekkiwul rek ci biti mooy liñ ci jublu yoneen saa sam mooy alkadibu fi nawm fi fi fi fi fi fi ta fi um, tout ce waaw mooy nar ci loo xamante ne daa am relation ak le rêve gént nga ciy wax lu amul mu ne kon deuxième wa afral fira man raa aynayhi man ara aynayhi fi an-nawm ma lam waaw mooy deuxième ki nga xam ne bokk na ci li gën a kàcc yi gën rëy waa ja nga xam ne kàccu ka nga xamante ni moom day wan ne bëtam yi gis nañ ci nelaw gént nañ loo xam ne dara la gisul mu deg ñetteel wa man ghayyara tuxuumal ard ak ki nga xam ne day soppi tuxuumal ard mooy dexalu suuf yi xuduud yi waaw alhamdulilah mooy yi nga xam ne ñooy mandarga yi wane ne suuf si fii la yem nga ne loolu mooy la bana la mooy nit koo xamante ne mooy xadiisu Seydina euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl biñ gisoon bi nga xam ne yaa ngi koy fàttale ko bi ndaw si ñëwee Arwa daal di koy euh, tuumaal ne daa jël suufam mu ne man waaw man dinaa jël suufu nit dinaa jël suufam ginnaaw bi ma déggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax li nga xam ne moom la wax naa kii na ko euh, euh, kii Marwan ne ko lan na wax lan la nga dégg yonent sallallahu alayhi wasallam wax mu ne dégg naa yonent sallallahu alayhi mu ne man axada shibran min al-ardi zulman tuwiqahu ila sam'i aradin waaw dégg naa ne saa saa ne képp ku jël lu mu ndaw ndaw lu mu tamit am paa ci suuf lu mu tuuti tuuti ci tooñ kooku des na la ko tuwiqahu ila sab'i radin waaw dinañ la ko defal ab caq boo xam ne diggante foofu ba ci juróom-ñaari suuf dinañ ko jël defal la ko caq yan la ko sa doq gi nga xool ndax di nga avancé mu avancé wu yeneen euh, firi yim amoon dellul ci xadis boobu te boobu xam ne sayyidatu Aisha tamit nettali woon na lu mel noon ci baabu tahrimi zulmi wal amri bi rabbil mazalim ci kitaabul muqaddimat bi bi bu sayna sayna Sa'id bi moom baabu karamatil awliya wa fadlihim la ci kitaabu da'awat loolu biñ ko génnee yàggul mais saydna na euh, deux cent six gisoon nañ ko tamit ci sayyidatu Aisha mu ne yoneen saa sallam nee na man zalama qayda qiida shibrin min al ard min sab'i aradin waaw mu ngi noon muy même hadith li nga xam ne même kaddu yi nga xamante ne niroo naag yi nga xam ne mooy yu sayyidina euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu ñu gisoon ko hadith mille cinq cent six ñun ñu ngi mille cinq quarante cinq kon loolu lay wax ni mooy bokk na ci duur tooñ yi gën a màgg duur yi gën a rëy mooy man wa man ghayyara ki nga xam ne daa soppi tuxuumal ard ñu rëdd ay suuf yoo xamante ne cent quatre-vingts taara la fu nekk gaa yi am seeni mbir yow bi nga ñëwee sa voisin bi nga eh, taqalool comme que yow yaa njëkk a tabax wala moom tabaxagul nga am loo jël ci moom te yaa ko tey du ci njuumte de wala loo xam ne bu dee ne ña ko doon ña ko doon euh, lotissé ñoom ñoo juum loolu waa ji mënu ci dara parce que dafa suivre li nga xamante ne gis ñu def ay plo def fii ne fii la bii commencé ba fii mu dem ut benn géomètre wala koo xam ne moo ko identifié na ko fii la mu ñëw ne fii la moom daal di tabax foofu bu dee ne daa am erreur boo xam ne géomètre baa ko defoon loolu kooku kenn manu la ne waa ji moo responsable responsable parce que da koo def moo ko tey est-ce que moo tax yeneen saa sam yokku ci fële zulman ku jël waaw ku jël man axada shibran min al ardi zulman voilà mooy il faut mu nekk tooñ mais bu dee waa ji tooñut fen autorité yooyu ñoo sàggan wala ña ko doon liggéey ñoo sàggan dëgg la nee nañ fu nekk cent cinquante mètres carrés wala cent wala deux cent mètres carrés mais sauf que bi ñu koy natt géomètre ba ak gaa yooyu voilà am na ñoo xam ne matul cent cinquante matul cent cinquante ci ñu ne cent cinquante am yoo xam ne ëpp na ko yeneen yi kii mais ki ñëw jënd rek lan la xam ci lool moom lay ñëw ñu ne ko fii mooy délimitation bi mu tabax foofu après mënuñ ne waa ji ah, kon nag yow la dañ naan non. kullukum mas'ul kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi kooku kañuy laaj loolu mooy ñëwul ña doon tracé affaire bi waaye ki ñuy wax ñi mooy koo xam ne moo ko tey bu ñëwee daa gis ne ah fii moom baax na le mais bon sauf ko mais maçon bi ànd ak maçon bi foofu quoi mu nekk ab ab ab kii àll loolu la waa ji ànd faak ab maçon wam kii waa saay plan bi fekk defar luñu léppam ba toog mu ne ko ah yow nag li nga bëgg yëpp kii bi day xataa wala architecte bi waaw ah, parce que fi nga bëgg a génne sa pentre bi fii bon boo ko fi defee affaire bi ta passé di kii mu mais rawul mais dañuy jël fii tuuti rek ah saway non mais dañuy kii nii fii kenn gëdd kukul quoi waa ji bu ñëwee gis ñu kii après a jàpp ne moom bosam nee la toll kooku la waaw ah, kooku moom mooy waman ghayyara ak képp koo xam ne soppi na tuxuumal ordre muy màndarga yi jëxel yi nga xam ne am lañ def kii fii la bosam yem kii fii la bosam yem ñu jëllu tool tamit c'est pareil ah waaw nit ñi jëllu tool yow nga ñëw daal di puus ñag bi wala am loo def di bay loolu ngay am ca gerte yang ca yang bay même bu dee lu tuuti la yow xam nga ne loolu mooy sa caqub safara ëllëg boo xam ne moom lañ lay yéen yawmal qiyaam nga xool ndax di nga doxam déet wal waaw kon gis nga fii moom mi mu indi bu Seydina Waasila ba gis nga moom euh, euh, mooy ñetteel bi lim defoon mooy aw yaqul ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma lam yaqul wala koo xam ne day waxal yonent bi alayhi lu mu waxul sinon ñaari njëkk yi gisuloo sa bët yoo gisul ak askane sa bopp su ko dul sa bàyyi sa askan loolu ñoo ko bokk. mu yokk fi wa man yara tuxumal ard ci gravité gi nga xamante ni moom moo ci nekk ci di sàcc yow léegi kooku gi nga xam ne quelque kii la jël waaye léegi gi nga xam ne moom nag suufu jàmbur direct ka lépp la jël moom waaw la jël jaar ko nag ci ay affaire tooñ parce que comme niñ ko fa waxe woon ñii seen suufu maam la bu mu leen bàyyil ñoo yaa ko gën tey ñu koy doon nag depuis boobu yow nga ñëw ne voilà non ñii ut say avocat c'est le domaine public xaw ma lan kii national la voilà voilà après euh, ci loo xam ne tegul ci dara voilà <laughs> ah, nga ne léegi bon autorités yi nga neexook ñoom wala sax nga bokk ci ñoom ñoo xam ne ci nguur gi dañuy bokk di dajalay suuf rek ndax ñooy ñoom ñooy décider kii ñooy juge ah ñoom ñooy buur di bu mi <laughs> waaw décider seen bopp na déclassé nañu bërëb sàngam waaw waaw daal di koy jox sëriñ sàngam ak nàngam ak nàngam ci yoo xam ne lépp ci tooñ kese la fekk foofu suuf la soo xamante ne ay millénaire wala ay centenaire ay génération génération ñii ñoo ko mas a yor booba yow réew mi ngay waxtaan gisee pas ñoo ko ma a am waaw di ko bay seen baay yeeg seen doom yeeg seen maamaat yeeg yooyu mu ñëw ba ci seen sët seen sët sëtaat yi ñu daje feen buur gu mën a tooñ te soxla euh, suuf parce que nee nañ fii c'est bien c'est bon en plus leur terre c'est fertile mu bëgg fee def benn ferme daal di nax nga ñëw indi ay kiiwam loolu yëpp yow moom dañ laa jëlile yow yow moom <laughs> wa man ghayyama tuxuma al ard kon nii la ko al imaamu ahmadu ibnu muhammad daal di indee fii léegi euh, ginnaaw loolu taxrij bi nii walillahi alhamdu wal minna Euh, moo tax euh, comme que waa imaam al-Bukhari bi afral fira ay yuriya ar-rajulu aynayhi ma lam taraya moo tax imaam al-Bukhari imaam an-Nawawi soxla woon leeral ke lool ci gént la moo tax mu ne wa maanaahu yaqulu ra'aytu fii ma lam yara waaw mooy muy wax ci loo xam ne gisu ko ci gént loolu la léegi ginnaaw loolu ñu war a xool njàngat bi nga xam ne mooy deuxième lëkkaale bi nga xam ne moom la xadiis bi am ak suñu bunt bii di wax baabu tahrimil kadib bunt bii di wax xaraamal gi nga xam ne moom lañu xaraamal ay explication mooy ay nar ay kàcc léegi dañ lay wax ne leer na mooy explication comme biñ génnoon ci hadith Ibn Umar bi wax naa la loolu wax Imaamul Buxaari yi buntu bi mu ëndi hadith bi mooy buntu bi mu ëndi hadith bi ko jiitu te ñoom la rangalee nii la leen rangalee ci Sahih bi lu jiitu imaam al-Hafiz An-Nawawi